soit nga ne ah tumuranke wóorul def ni ñoom te bu boobaa yaa ngi ñoom a yem lampe bi la yàlla jox fay nga ko toog ci walla nga ne man nag dina ma jariñ waaw lu ma ko jënde dina ma ko jar parce que mooy dëgg waaw dëgg moom loo ko jënde jar na ko nga ne sama yoon na wuti nii laay def en tout cas yéen ni di dunde déedéet du ma ko def lakum diinukum waliya diin yéen a ngi seen doxal yi nag seen ni ngeen jàppe àddina doxal leen waliya kanta man am naa diin sama sóobu waaye sama dundin sama mode de boo xam ne rasulullah moo ma koy wan sallallahu alayhi wa sallam te mooy ñuy respecté nit ñi te bañ di tànqal nit ñi te bañ di jël àqu nit ñi te gisoon nañ fi fii ci téere bii ñu nekk li jëm ci wàllu euh, àqu jaar yeeg yooyu euh, jiwaar ak dëkkandoo kon nag sayyidina Amr ibn Abasa lu ma am solo lay wax nii radiyallahu anhu mu ne kon bi ma defee constat boobu ci jaahiliya xam ne gaa yi ci cànkute lañ ne te newuñ ci tus wa hum te ñoom ya'buduna al awthan waaw ñu ngi nii liy wane cànkute googu mooy jaamu gi nga xam ne moom la ñuy jaamu al awthan xërëm yi nga xam ne ñoo ko defaral seen bopp comme ni ñu ko waxe léegi bi ñuy ubbi mu ne nag bi nga xamante ne ci laa nekk ci constat yi mooy moom laalu ci dara feelat daa beru gaa yi xam ne ñii daal sawaay <laughs> te bari woon nañ de yeneen bi alayhi salaatu salaam laata borom bi di ko officiel di ko yónni ah moom ci ci ci xaal bu mel noonu la ne woon xam na ne ñii liñ nekk ak cànkute la waaye Seydina Saïd baayam bokk ci al-ashara al-mubashirin Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl muy Zayd ibn Amr ibn Nufayl mbokk la woon ci al-Xattaab ndax ñoo bokkoon yaay di bàyyi Seydina Omar radiyallahu anhu moo juróon Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu moom jamono yooyu ci loolu la doon dund ci tumurange waaw moo tax doon Sayyidatu Asma nee na daa wé gis naa ko mu wéeru ci kaaba gi di waat naan man de la naa ngi waat ne amul kenn ku xëy tey fii ci dëkk ci Quraysh nekk ci diine yi millatu Ibrahim andoor ku dul man waaw moo tax gaay bañ ko ba ba ba ndax ku mel noonu da ngay waaw gars yi da ngay déranger premièrement dañuy jàpp ne sa waaye mii daa foog ne moo ñu gën waaw xam nga lu tax ñu lay wax lool loolu lépp ay galgal la parce que ñoom ñëpp sum ñoom ñëpp a rafle kenn solu ci yére képp koo xamante ne nii normaloo yi ma wax nii ngay def di bâche ku la neex di tànt ku la neex di tanqal ku la neex di mate ku la neex di jëw ko la neex di ànd ak ku la neex fekk sa intérêt ci la nekk di suul jëf di trahiraate di def loolu kooku mooy dafa rafle sol kii waaw wa siyaabaka fa tahhir moom amu ko yéeram biiram lépp mujj salte dafa ñëw rafle solu dara waaw comme que dëkk bi ñépp noonu lañ mel ñépp sur son boo bëggee ñëw taal bi <laughs> mooy indi fi lu wuteeg loolu liy leeral ni lii ñu nekk de baaxut <laughs> yaay nekk seen noonu waaw bu boobaa nag ñépp lay dugg nag waaw da ngay gis boobu dañuy coaliser waaw ñii wax ci diine te nekk yi caaxaankat dañuy ànd ak caaxaankat yi ngir ñu lay dal kañ la juddu daa bëgg a wax moo gën a xam baayam daa bëgg a wax ne kon ñoom diw liñ nee woon yooyu yépp ay wax la rek parce que amul lu ñu teg sa kanam lenn moo leen dese mooy jaxase la ak askan wi ak nit ñi di jaar ci fibre sentimentale yi ah gis nga sëriñ diw gisoon na lii ñu koy def léegi nag loolu le fait que mu bàyyi mooy ne loolu bu amoon luñ ciy wax dañuy wax lu leen neex waaw seen yi ñuy wax yu bari fii lañ toog naan Cheikh Abdullah xat nangam ak nangam lii bind na ko radiyallahu anhu wenn moo xalifa la woon yow mi xamul ki xamul kan mooy Cheikh Ahmadul Xadim moom doomam ne woon xalifa voilà ah yu bari yu mu doon tere gaa yu bari di ko wax ci rajo yi te loolu du dara du lu diine tere waaw gaa yi dañ naan ah bàyyi laa de daa daano loolu la ko sax yenn jigéen ñi wax waaye laan da tay daa daana wax ay waay moom bu waxee leen neexul ñu ne daa daanu daa daanu nag mooy daa nekk ci xaal quoi <laughs> tam bu nekkee ci xaal yi nuy wax bon nañ ko dégg rek moom ku baax ci ndeysaan waaye moom jarula a jëfe loolu lay tekki duñ duñ àgg nag ci wax na jarul a jëfe ah ndax loolu gars yi seen conscience mayu leen ñu koy wax <laughs> loolu <laughs> <laughs> mooy nan la sëriñ diw ko fekkoon nag yooyu waxu ci dara kon sawaay daa bëgg wax ne moom après na ñu bëgg laa boole kii bu dee rek mooy suñu façon réew yi nga xamante ne nii moom ñu boole la ak waa dig <laughs> waaw politicien bi comme que gars yi ñoo neexoo ay jàppal ma jàpp la homme politique beeg sëriñu caaxaankat waaw ak showbiz man bi ñooy mutrafuha ñooy yàqkat yi <laughs> fa fasaxu fiha gële borom bi wax ñoom la de ñooñu ñoo yàq réew mu yàq ñoo ko yàq clergé bi ñi naan dañuy yor affaire diine bi ak waa politique bi nga xam ne ay caaxaankat la ak waa showbiz man du monde des affaires ak des des des caaxaan ak des des des de la des du divertissement ñooñu ñenn ñi ñooy Qaaruun ñooy borom alal yi borom pouvoir yi ñoom ñoo symboliser Firawna ah. léegi nag ki nga xamante ne nii mooy ñiy wax diine mooy ña nga xamante ne nii ñooy euh, kii nu mu tudd euh, magicien ya yam wowoon <laughs> ngir ñu jàmmaroog Seydina Muusa alayhi salaam ñooñu ñooñu lu yàq ñoo ko yàq wa ida aradna an nuhlika qaryatan am amarna mutra fiha fa fasaqu fiha boobu alquran di wax <laughs> ñooñu la ñooñu nag ñoom ñooy coaliser ngir dal la waaw saay xaaral bu ko defee politicien bi moom day yëngal monsieur le procureur le procureur <laughs> moom mu yëngal waa dik ak ñooñu ñoom ñu dikk waa dik ñëw def enquête bi jàllale e, ñu kii léeg-léeg doon sax procès ñu yóbbu la tëj la parce que yaa fi wax loo xamante ne àndool ak li nga xam ne mooy e, lii waa gox bi di wax te ñoom dañ koy mubbal ne yow dangay ngay yee fitna c'est l'appel à nangamak voilà l'insurrection ak tamit la paix contre la paix sociale alors que waxoo lu dul alxuraan bi ñuy woote woo ak sunna yonent way saa saa bu leer nañ nga xam ne monsieur le procureur bu dee am na Sahihul Bukhari li ngay wax nga fa <laughs> mais yooyu moom <laughs> gaa yu bari taluñu ko waaw mais euh, sauf que yow yaa fi bëgg taal lamp bi waaw Seydina Amr ibn Abasa nag radiyallahu anhu moom bi mu gisee loolu ne gaa yi wow ñoom ñi ya'buduna as awthan te <laughs> li leen gën a sànku nag mooy ma gis ne ñu ngi nii li leen yóbbe lii lépp ñuy jaamu ak seen réer gi ndax ba ñu ngi nii di jaamu ay xërëm nee bi ma nekkee noonu rek fa sami'tu bi rajulin bi makkata yuxbiru axbaara ci noonu rek ci laa dégg ay écho quoi bi ma nekkee ci xaal boobu ci jamono yooyu ay écho mooy ay nettali yu may dégg ñuy wax naan ah am na benn waaye boo xam ne bu nekk Makka la waaw Makka de la ne yuxbiru mu ngay xabaare nag axbaara mooy ay xabaar yoo xam ne hein ci asamaan si lay jóge dane moom daal kii daal nee na moom xabaar yi muy wax ci asamaan si la jóge yàllaa ko yónni nàngam ak nàngam <laughs> bi ma déggee lool ci saase man daal ba ma dégloo ndax ku mel nii day prudent du day dégg rek dem mu ne bi mu déggee daal affaire bi xaw a leer ci moom que ni ba wax yi lii nekkatul rek du rumeur quoi waaw mooy am na ku ñu naan daal feeñ na Makka zaadahallahu tashrifan wa takrima moom kaana min bani Sulaym dëkkuloon ko te yooyu nee na bi ma déggee ñu naan am na ku nekk Makka di wax ay xabaar yoo xamante ne nii moom lay jële ci ci asamaan si mooy yàlla ko jox la wax faqa'tu ma daal di jekki daal di yéeg ala rahilati ala rahilati ci sama monture sama jëléem fa qadimtu alayhi ma dikmal ma dikkal ko waaw ba ma déggee mu leer ci saase ndax ku mel nii day xiif gis nga ku mel nii nga xam ne amagoo lu la leerloo lu la leeral alhamdulilah ñun nag borom bi may nañu ne instant bi am na ñuy dund lii de parce que boobu gaay fa ñu ne woon dañ leen a xañoon alquran dañ leen a xaloon xañoon waxu yonent bay saa saa bombardé leen ak waxi caaxaankat ba ñoom buñ demee ba ci biir gis ne lii du dëgg buñ ci bëggee génn noonu léeg-léeg duñ mën a dem rek ci alquran surtout bu dee jànguñu waaw. kooku day xiif xam-xam bu leer bu déggee ñu ne am na diw moo xamante ne foo jaar dina fa dem foo jaar bu dee manu faa dem dina fexe jël contactam laaj bu dee mail mu bind ko mail bu dee téléphone dina fexe bind ko yoon bàyyi ko message whatsapp def loolu ngir xam jote ci waaj Amru ibn Abasa nag mooy amoon la def radiyallahu anhu nee mu daal di war sama sama sama war waay fa qadimtu alayhi ma dikk ci yonent bo soo ko nit kookee xamagul lan nee na ba mu jagsee dëgmal ci moom fa ida rasulullah alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam mustaxfiyan juraa alayhi qawma nee na bi ma ñëwee maa ngi fa fekk ndawul yàlla <laughs> sallallahu alayhi wa <laughs> mu ne nag juraa alayhi qawm wala juraa alayhi qawm mu ne ay ñoñam nag akka ñu koo ñeme waaw akka ñu koo ñeme mooy di ko def lu ñaaw lii mu leen di woowe ci lu baax lii au lieu ñu fekk ko ci fekkuñu ko ci de di di di ko yàq lu mel ne xeme ñii di ko weddi ñii di ko jéem teg lu ñaaw lu nekk ñu def ko waaw mer contre moom am benn daan daal contre moom di ko yàq lu mel ne xeme rek di ko wax loo xamante ne nii lu ñaaw la al imaamu Nawawi ca suuf mu ne qawluhu juraa'u alayhi qawm mu ne huwa bil jiimi madmuuma mooy waxal ju ju jiim bi nga xam ne dañ koo maas damma ju wa bil maddi juraa'u voilà juraa'u voilà mu ne ala wazni ulamaa ci ni ñuy tëggee ulamaa u ci loolu la juraa u ulamaa u mu ne ay jaasiruuna mustatiluuna ghayru haa'ibiin waaw mu ne haadihi riwaayatu almashhuura mu ne juraa u la lay tekki moom la lay wax ne le <laughs> moom la lay wax ne ne juraa u boobu nag nga gis xam nga mooy lan mu ne mooy jaasiruuna mustatiluuna ghayru haa'imiin mu ne ay nit lañ yoo xamante ne nii mooy liñ la wax sànk rek wolof danaan sawaay moom <laughs> mais sawaay lekk mu ngi koy yakk lu mel ni xewe <laughs> waaw allahu akbar ñu ngi koy yàq lu mel ni xewe hein di ko ñeme mooy ñeme di wax lu ñaaw hein amuñu benn xëyba buñ am benn téyu baal na retenu ci envers moom mu ne hadihi ar ah, riwayatul mashhura Allahu akbar ah mu ne lii mooy Imaam An-Nawawi ca suuf mooy riwaay bi nga xam ne mooy du siiw bi mu ne waaye wa rawaahu al-Humaydi mu ne kanta al moom solo na ko wa ghayruhu ak keneen ku ñoom Hiraa au lieu Juraa ñoom ñu ne Hiraa bi kasril haa il muhmala mooy xi xi mu ne waqaala bu boobaa maanaahu maanaa mooy ridaabun zu xam wa hamm ñoo xam ne dañoo nekk ñoo xam ne ñu yées lañu taruk ak ak ak ak ak lor yuñ koy lor ak mer yi nga xam ne moom lañ newe ñoom ñoo ñële ay ñoñom nekk ñoo xamante ne nii euh, seen seen <laughs> euh, seen kii seenuk euh, muñ dafa jeex waaw <laughs> amuñu benn benn muñ bu ñuy miñ muñ buñ koy muñal voilà dem ba loolu dafa feeñ ci seen yaram bi boo leen gisee ñoom ñoo ñooñee euh, euh, mu feeñ ci seen yaram yi waaw boroomu njàqareeku ak mbir yi préoccupé leen qad ila sabruhum bihi waaw hatta asara fi ajsamihim ñoom daal seen seen seen seen seen seenu muñ jeex na ci moom ba ni nga xam ne noonu lay feeñe def ay jeexital ci ñoom Allahu akbar mu ne loolu bu dee bi xaa bi loolu lay tekki waaw <laughs> mu ne min qawlihim mu ngi jóge ci seen wax xaraa jismuhu yahri ida naqasa min mu ne bii nii di xiraa wax ji arab yi di wax xaraa jismuhu yahri mooy ida mooy bu dee ne naqasa dafa wàññeeku min alamin nga gis yaram yu commencé di faible nit ki di faible waaw ndax lan ay metti ju ko dal aw ghammin wala njàqare wa nahwihi yu mel noonu waaye mu ne bon lii du riwaay bi gën a siiw mooy ay ñoñam noonu lañ mel ko war <laughs> waaw mooy eh, tellement mbir yi da na naqari quoi mu ne waaye waaye wax sahih annahu bil jim waaye lii ma la wax yëpp juraa u bëre mooy li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala te nii mu ko waxee nii ci al-Minhaj noonee dongalu ko fu ëndee moom al imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag kon ci xaal bii la fekk yonent mi alay saatu mooy mu ngi woo ay ñoñam ay ñoñam kenn du ko muñal dara waaw di ko yàq lu ne léegi nag bi mu ñëwee fekk muy nëbbatu waaw mustaxfiyan mu doon nëbbatu mooy yonent lay saa saa nekkul woon ku mu dajal ci mbedd mi rek wax la l'islam ñi mu yaakaaroon ne ñoom même bu ñu gëmul it dinañ ko ndëbbal mbiram waaw te malgré tout mooy commencé na di siiw tuuti ndax lool moo taxoon nitam ñi nekkoon ñoo xamante ne nii euh, noonu lañ meloon quoi fatalattaftu hatta daxaltu alayhi nee na nag bon <laughs> ma fexe ndànk quoi fexe daal laaj. góor gi ma dégg ñu ne day wax ay mbir ñëwul rek ne man damay laaj ki nga xam ne dégg naa rasulullah la ndawul yàlla la déedéet sinon gars yi dañ lay dal de ñoo <laughs> tax mu ne fatala toft mooy man dànku waaw man ndànku ut ay pexe xaw ay laaj yoo xamante ni ku ma xam ne moo may accompagner te nag tegtal ba ba ci moom waaye nag ah duma du ma ko wane ne damaa ñëw ngir tuub wala yooyu damay mel ni affaire yi non man daal damaa ku tumuranke laa ñëwoon fii dégg daal ñuy wax ay ki naan diwu ngi wax mu bëgg xool diw moom rek voilà léegi nag <laughs> loolu laa fatala toftu waaw xatta daxaltu ba may dugg alayhi ci moom bi makkata makka ma ñëw nag agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa qultu lahu bi ma agsee mooy ñu wéet maak moom <laughs> ndax bëggul woon waa ji ko fi indi du ñëw naan aywa non moom kay ak seen destination waaw mu bàyyi nag ba mu ne mu ne ko nee na fa qultu lahu man a yonent ma ne ko mais yow comme ko xamagul yooyu yëpp na ma ne ko mais maa ant <laughs> mooy maa ant waxu ko yow yaay kan xam nga maa day euh, ak man euh, dañuy remplacer mais maa mooy sa profession lan la yow lan ngay woote quoi hein maa ant waaw mooy laaju ko yow yaay kan mu ne man maay Muhammad non mooy yow sa lan lan lan la quoi lan moo la tax a jóg ak lan nga <laughs> léegi bi ma ko waxee lool mu ne ma arsalani Allah qaala ana mu ne qaala ana nabi yonent lay saa saa ne ko man yonent la mais comme moom xamul yooyu mu koy door a kultu kultu ma ne ko mais wa maa nabi mais lan mooy nabi a ah nga nabi mooy ko ñu solo mooy koo xam ne day am ay ay information yu capital yoo xam ne moom la ko borom bi di jox moom lay indi nabi waaye ci an euh, day tekki it nga xam ne mooy ci ki nga xam ne moo nekk bërëb ba gën a kawe ni muy féetee ñépp kaw nabi yi tamit noonu lañ fi anbiya yi noonu lañ féetee kaw ñu dul ñoom léegi nag ah ma mu ne buñ ma nee nabi ma ne ko mais wamaa nabi mais luy nabi <laughs> qaala yonente way saa saam ne ma arsalin arsalani allah yàlla de moo ma yónni waaw xamoo nabi mooy kon xanaa lii di nga ko xam mooy yàlla moo ma yónni fa qultu nee na ma ne ko mais bi ay shay'in arsalak ah mais ci lan la la yónni lu la yàlla yónni qaala nee na yonente way saa saam ne ma arsalani bi salati al arham wa kasri al awthan wa an yuwahhada allahu la yushraku bihi shay waaw nee na mu ne ma bi ma ne ko mais ci lan la la sa borom boobu yónni yàlla yónni mu ne arsalani borom bi moo ma yebal yónni ma ci nit ñi bi silatul arham ngir ma leen di digal ñuy jokk mbokk waaw mbokk yi nga xam ne moom lañ nekk di ko dagg koo fi gis muy jokk mbokk daanaka intérêt la kanta ñuy ci dog mbokk ci lañ dëkk waaw mooy façon doon wax sànk rek nee na nag <laughs> may jokk mbokk bi silatil arham digal ko nit ñi wa kasril awsan waaye nag digal na ma ma daldi damm këram yi nga xam ne moom la waa Quraysh ak arab yi fii yëpp di jaabu loo mooy qarana tawxiida bi silatil arham loo mission am kenn manu leen a taqali manoo damay wéetal yàlla te fuñ la fekk yaa ngi dog sa mbokk yi loolu àndut mukk waaw bañ ñépp xeeb ñépp xamoo nooy waxe parce que yow nee nga léegi da ngay sellal bàyyi nga sa jiin yëpp nga jaay leen di soli xamiis ak yooyu xeeb ñëpp di doxal sunna waaw sa rakk yi nga fi am wala sa mag yi jigéen yi nga xam ne dañ doon meesu te temps yooyu léeg-léeg sax yaa leen doon encourager mais comme que léegi génn nga ci àndoog teey nga bëgg yow yow xoolal caaxaan gi ba nga ci nee ni nga ci yàgge am nay jamono doon nga dégg ñu doon wax euh, lu baax doonu leen woon déglu léegi yow nga nangu ko rek bëgg sa sa rakk yéeg sa sœur yéeg sa ñi nga xam ñoo ñépp ci saasi ñoom itam dañu cee war a summeeku teeyoo de léegi nag iblis jaare la fa nag dog do def nga dogook ñoom bu ko defee yow dootoo mën a tee wax ak ñoom iblis di leen fooy waaw loolu yow yaa ñàkk xel waaw waaw toog ak ñoom di wax sax mën a toog ko ndax nee nga ñii toog ñoom mooy toog ñoo xamante ne toog ñoom baaxut waaw ndax dañuy mooy yàlla ñu ngi nii meesu giñ meesu rek ñu toog nga toog lool mooy yàlla la nangam ak nangam oh bon c'est bon xorom léeg-léeg sax ñu lay nuyu nga leen di bañ faale ndax nee nga gars yi ñoom léegi nga commencé di leen takk fii rek di xool yuñ doon def naan li génne leen ci diine te daraa leen ci génnewul wal iyaadu billah xeeb ñépp waaw dogoog ñépp nag amoo kenn nag ñoom benn relation bu baax waaw amoo kenn bu nit ñi xewlee sa yoon newu ci waaw bu dee ne daa am musique wax nañ la li nga wax daa am musique nga dem heure ba nga xam ne musique bi amul walla o minimum yow nga bàyyi ba euh, bu dee heure bi ñuy tudd man nga ko nga dem heure bi ñuy tudd boo paree nga dem sa yoon mais sa yoon newu ci yooyu sa yoon newu ci waaw même yi nga man yooyu amu fa sax doo fa dem parce que boo ñoom diw ak diw nangam nga dowoog ñoom déedéet ba pare nga ne yonent mi alay saa saam ngay roy wallahi roy royoo ko royoo ko mukk bal li ngay wax waaw kon yonent mi alay saa salaam ah, borom bi de mu ne bi daf maa yónni ci may jokk mbokk te di ko digle waaye wa kasril awsan di dam xërëm yi te digle ñu damm xërëm yi waaw allahu akbar ngi noon de <laughs> kon lii dafa am solo ah <laughs> waaw te pourtant bi mu mujjee moo ëpp solo bi waaye daa xam arab yi temps yooyu ni ñu nekk ci lu yées ci lu yées ci li nga xamante ne mooy dog mbokk waaw dog mbokk gi nga xam ne moom lañ ñeewoon allahu akbar mu tàmbalee ko ci li nga xam ne mooy li ko ëpp li nga xam ne moom moo ëpp solo fuuf muy kasral awsan waaw jullit bu nekk nag boroom xam-xam bu nekk boroom bi bu malee yenn xam-xam bi kasrul awsaan ci ñun mooy façon yi ñu doon wax léegi waaw yu yées yooyu ñuy doxale suñu biir nga fexe loolu mu deñ waaw te nga xar ci sa tànk tubéy te fexe convaincre ci nit ci waaye comment pas peur yuuxu comme li waa ji doon def léegi ak séeram yi déedéet ay yuuxoo di leen laanoog yéen yal na leen yàlla rëbb waaw nangam ak nangam déedéet ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana la borom bi wax yeneen tubaab saa saam la ko wax de ud'u wooteel ila sabili rabbika jëme ci sa yoonu borom bil hikmati teg ko ci loo xamante ne nii sagesse la wal maw'izati al hasana ak waaraate wu rafet ta baax waaw wa jaadilhum billati hiya ahsan te deel jokkalanteeg ñoom di discuter ak ñoom di jidaal ak ñoom ca la nga xam ne mooy la gën a rafet wa qul li ibadi yaqulu allati hiya mu ne yeneen tuway saa saam feneen waxal sama jaam yi bu ñuy wax ak kuñ man di waxal même bu dee mooy kàccoor bi gën a rëy ci kaw ma nañuy seet la gën a tegginu gën a rafet ñu koy wax ak moom moo taxoon mu ne woon sayyidina Muusaa sayyidina Haaruun idhabaa ila fir'awn fa qulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yadhakkaru aw yakhshaa allah fir'awn mel mu yées ki ne ana rabbukumul ala xanaa kookoo gën garaaw sa sœur yi yow yow yow mbokk yow itam <laughs> ah sa sœur yi ngay xeeb wala sa frère yi nga xamante ne nee nga ñoom xoolal ñu nekk ci ram ju yées jii rek foo leen fekk ñu ngi seetaan football ak seen yi ak seen yi ay seetaan ay télénovelas ak ay film ak yooyu ñii rëbb naa leen déet saa waay ñooñu nu ñu man mel firaw naa lay yées firaw ki taxaw ne man maay seen borom bi gën a rëy ñoom ñoom ñooñu kenn daa taxaw ne mooy borom bi gën a rëy te malgré kooku ku yées kooku suñu borom ba mu koy yónni yonentam ya yónni ci ñoom ñaar <laughs> ñaar <laughs> waaw loolu bu doon nekkoon ku bon doo jegeek moom doo toog ak moom konoon te kon Seydina Muusaa du dem ci Firawna Seydina Haarun doo ànd ak bi du leen fa yónni la izhabaa ilaa Firawna <laughs> moom de beew na dépassé na lay borne lépp lu di mbon rek mu ngi ciy xuus dafa limité ah Firawna mi autoroute mbon gi la jëlaa kii nag daw leen <laughs> bu doon dañ koy gam-gam leeg taw tey <laughs> ci jargon waxu waxu waxu waxu waxu waxu tali bi <laughs> waaw waaw mel ni yonent yi di jouer le rôle police yi nga xam ne ñooy apaiser ki nga xam ne mooy euh, tali bi ngir bañ ay accident yu bon di fi xew buñ gisee koo xam ne moom dawal yi nu dox lay dawal di xërëx ñu dóor motaar yi ak oto yu gaaw yooyu topp la kay waaw ngir kar la ne la ak wàccal tali bi jël sa permis yépp ne la gis nga li nga doon daw waaw na nag xoosu na ci ci ci ci li nga xamante ne muñ jëlee parobalo autoroute waaw dugg na oto mbon mu ngay accélérer dugg ci autoroute ak mbon gaaw leen dabi leen ko yow sama sama yonent yow Muusa waaw ak Seydina Haarun alayhim assalatu wassalaam accéléré leen agsi leen ci Firawna ñu ne ñu accéléré agsi ci ki nga xam ne mooy Firawna laay borom bi la la leen wax ne leen bu ngeen demee nag bu leen ko moo tax alquran lu nekk ku nekk ci mën a jàng xam nga lii nii may wax ci wàllu sécurité routière yow police bi saar boobu noonu dalay jàngal lan booy interpeller ku nekkul ci yoon def infraction ndax Firawna infraction bi gën a garaaw la def waaw moom taxaw moom waaw moom tuur yaan ci nu meew te dëkk ci lay xuus te ci la ba pare di ko revendiquer waaw kon kooku def na lu yées <laughs> infraction maa fawqahu infraction moom bi gën a garaaw la def mais suñu boroom dafa wax ñaari yonentam yi mu salaatu salaam bu ngeen demee nag fa quulaa lahu qawlan layyina na ngeen wax ak moom wax joo xam ne ju tee la mooy yow alhamdulilah bu ñëwaatee suñu jargon sécuritaire bi routier alhamdulilah mooy boo interpeller même ki nga xamante ne mooy le chauffeur kii daw du ko neex ak di di doon kii lu nekk mu def ko di def ay zigzag di kii ngeen daqi ko topp ko mu ni fes délit de fuite <laughs> waaw waaw def tojaangeeg police yi na la taxawal nga bañ ba pare bi muy daw noonu mënoon na cee cause accident yu bari léeg-léeg sax cause na ko ci bu ngeen ko ne ayo ñu kii ko nag bandar kepp ko waaw waroo ñëw rek agsi rek mu taxaw génn laa muy génn oto bi nga dóor ko sox tël mbëkk ko kay <laughs> commencé koo boo kay ak a kaj ak a bulee seen mer di mu leen tëj yëpp ngeen commencé koo sotti déedéet déedéet waru la demee noonu waaw mooy mooy tëdd ko leen ndax ku mel noon mën naa yori arme waaw mooy tëdd ko leen waaye bu leen ñëw di ko dóore noonu fa qula lahu qawlan layyinan mu ñëwee ba taxaw nga ne ko couper le moteur bu ne ko coupe le moteur déet waxal ak moom xawlal lay nan mooy day ànd ak li nga xamante ni bu dee ci làng làkk bu nekk ak ni muy wax te na fa rafet ndax al aadatu muhakkama loon ngay waxe waaw bu dee en français ce qui est mooy nga vouvoiement waaw donc euh, bonjour d'abord s'il vous plaît coupez moteur voilà ngeen taxaw bi xaar waaw xaw a dugal nag seen loxo yëkkati seen arme parce que waa ji bu nga kiiwul couper le moteur bu leen ko ko kiimale mais ñu ko gis ngeen mettre ko en évidence ba mu xam ne fii bu fi kiiwee te yéen encercler ngeen oto de toute façon mënu fee génnati mais malgré ça qawlan layyina bonjour monsieur maintenant coupez le moteur vous coupez les mais en l'air comme saa mu leer na ne ci suufu habitacle bi du wenn xaw a kii rek mu am lu mu jël rek ngàdd leen ko mu yëgati loxoom bu ngeen koy mënuta ngeen mënuta ko ci ndànk dugal ko ci oto ba ngeen koy dugal cons def constat yeeg yooyu yóbbu ko nag fa ngeen ko war a garde à te bu ngeen koy yóbbu bu leen ko kaj ji ci biir oto police bi ah fourgon bi di di di di sotti seenu mer ci kawam déedéet xaw na la yi naa waaw gis nga am na noo koy interpeller moom ci boppam day am dina bu dee nit la dina am benn kersa ci institution policière ak gendarmerie bi bu dee ne dajee amoon image bu baaxul nii ñu ko jàppee ak douceur bi ak yooyu même bu dee nit ñi di wax leneen moom loolu moom dina ko dina am lu mu ko travailler quoi te ci yàlla mën naa def ci loolu même bu dee na ngeen koy tëj bu génnee amaana loolu expérience am boobu ak loolu ngeen doxalee nag moom ci teey tax mu bàyyi braquage bàyyi tamit nekkub chauffeur loolu lépp dafa am solo te alquran dañu koy jàngal fii ci histoire Haaruna Seyna Muusa Seyna Haarun ak al-la'iin kon nag mu ngi noonu kon yëf yi noonu la waaw mbir yi day nekk ci dal ud'u ila sabili rabbika bil hikma wooteel jëme ci sa yoonu boroom teg ko ci sagesse muy jàngale yonent bi alayhi salaam xam nu ñuy waxe moom mi ñu jàngal ay teggin kañ lañ koy wax ak fu ñu koy waxee ak nan lañ koy waxe te gisoon nañu la imaamu Shafi'i doon wax rahimahullah nit ki moom bu dee da ngaa moom daal di koy laay biir kooku de laay biir nga ko waaye bu dee ci biir nit ñi kooku fa fadaxtahu da nga koo gàcce la yooyu yëpp nga bàyyi ci xel waaw Allahu akbar Allahu akbar kon loolu yëpp ay lu ama am solo la loolu lu am am solo la kon nag insha allahu taala xam naa kon tey dañuy yem nii yeneen tubaab yi sax gis nañ kon Seydina Amru ibn Abasa nan la ak agsee ci moom ak laaj yi tàmbali na est-ce fii rek la yem déedéet nee na ko kan lan mooy nabi mu ne ko yàllaa ma yónni arsalani allah mu ne ko ci lan la la yónni waaw mu ne ko arsalani bi silatil arham wa kasril waaw dafa maa digal yónni ma ci jokk mbokk ak damm li nga xam ne mooy xërëm yi mais des na wa an yuwahhad allah nañ jeexal lii ba pare phrase bi te ñu wéetal yàlla la yushraku bihi shay'a te duñu ko bokkaaleeg dara waaw wéetal yàlla ci jaamu gi ñu koy jaamu waaw moom dong te duñu ko bokkaale kenn ak lenn waaw lii la ma yàlla digal muy tawxiid mooy kasrul awsaan ndax kasrul awsaan wéetal yàllaa la koy yónnee yóbbee waaw awsaan yi nga xam ne am na yoo xam ne dañoo taxaw nekk ay jëmm am na yoo xam ne dañoo baatine waaw yenn yu bon yooyu yëpp boo leen màbbalee mooy màbbal nga awsaanul baatina waaw xërëm yi nga xam ne dañoo idol yi nga xam ne dañoo biire rawatina idol yi nga xam ne moom lañu def nga xam ne lépp loo xam ne mooy dox digganteeg borom bi borom bi daf maa digal ma daal di ko fiy jële man rasulullah boo ko defee ñu koy jaamu di ko wéetal moom dong la bi bihi shay'an deesut ko bokkaale ak dara duñu ko associé dara léegi nag laaj yi des na bii di ñëw ñu daal di duggaat ci laaj yi te balañ ma koo fàtte mooy gis nga laajam yi muy laaj yeneen tubaab yi saa saa neew ko saa yu bari nga laajee yow laaj nga mu wax la nga may laaj di ma laaj déedéet à chaque fois mu koy wax ci bi hudu ci ndànk moo tax jàngalekat bi daa war a nangu ñu koy laaj waaw warul def rek ku laaj waaw kii day dóor ñëw te sax ñi fi nekkoon da ngay gis saxaaba bi après yuy laaj mu leen di tontu saa su ne waaw mais yooyu tamit lu jar a bàyyi xel la kon bii di ñëw ñuy teg foofu yaa bay suñu loxo ci wa ay yuwahhadallahu ah